fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saabi'i wal xamsiin wa an amri bni tagliba bi fatxi taa'il musannaati fawqa wa iskaanil gaynil mu'jamati wa kasril laami radiyallaahu anhu anna rasuulallaah anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam utiya bimaalin aw sab'in faqasamahu fa a'taa rijaalan wa taraka rijaalan fabalagahu anna allaziina taraka atabuu fahamida allaha ta'aalaa summa athnaa alayhi summa qaala amma ba'du fawallahi innii la u'tii ar-rajula wa ad'uu ar-rajula walladi ada'u ahabbu ilayya mina alladi u'ti walaakinni u'ti aqwaaman lima araa fi quluubihim minal jaza'i wal hala'i wa akilu aqwaaman ilaa maa ja'ala allahu fi quluubihim minal ghinaa wal khayri minhum amru bnu taghlib qaala amru bnu taghlib radiyallahu anhu fa wallahi ma uhibbu an lii bi kalimati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam humra an-na'am rawahu al-Bukhari rahimahullah al-hala' huwa ashaddu al-jaza' wa qiila ad-dajar kon al-imam al-hafiz eh, an-Nawawi eh, rahimahullah muy ñëwaat ci bunt bi ñu ne woon wala chapitre bi ñu ne woon wala garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum di numéro cinquante sept juróom fukk ak juróom ñaar doon wax ci alqanaatu doylu wal afaaf ak téye sa bopp ci lépp loo xam ne lu xaram la waaw ak tamit di jublu ci dund gi al iqtisaadu fil ma'iishati di jublu li nga xam ne mooy lu dagan Eh? ak lu la doy wal infaq ak gi dépenser wa zammi su'al min ghayri darura ak ngañ li nga xam ne mooy ak saa mbay mbayaan ak ñaan ci loo xam ne eh, eh, laaj ga la tax ngay laaj du oh, aajo moo ko waral wala book du du loru loru voilà loru <laughs> sinon aajo yi moom gars seeni aajo dañ koy pyramide des besoins dañ koy yokk rek <laughs> voilà kon ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ hadis cinq cent vingt-cinq muy juróom fukk non juróomi téeméer ak euh, ñaar fukk ak juróom im noon woon wa abi burdata an abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala xarajna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazatin wa nahnu sittatu nafar gisoon nañ lool tey ñu waroon a jàll comme niñ ko yëgle woon yaa vay ci xadis bi ci tegu muy xadis numéro 526 ah wa an amr ibn mu ne mu ngi jële ci Amr ibn Taghlib euh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda bala ñu jàll <laughs> bis ni tey euh, at ñu génn mille quatre cent quarante-quatre ci lañ tàmbali woon Riyad bi ñu ngi ko tàmbali woon bisub àjjuma le vingt-six Rajab waaw Rajab tey le vingt six rajab mille quatre cent quarante cinq walillahi alhamdu wal minna qad ista qadis qadis qadda qad istadarat ah, as-sana <laughs> waaw wër na bisub vendredi la tombe woon yawmul jumaa tey nag mu ngi tombeeg al arbia al arbia nga xam ne guddi tay gi euh, al isra amoon al isra wal mi'raj waaw yal na borom bi def ñun itam ñu amuk isra ak ir jaare ko ci riyaad bi ci xadiisu yonent bi allahu akbar <laughs> mooy lu gën lu nit mën a israwe waaw mooy ay waxam am jàngaleem waaw allahu akbar <laughs> waaw te boo ko fi bàyyi di jéema jàpp ne di nga doo isra de <laughs> jamais moom kay moom mooy buntu yàlla bi allahu akbar eh? Euh, vendredi la woon bon tondoo nag ci atum Grégoire le 17 février tey nag le 7 février mercredi 7 février 2024 waaw ndax at mi daanaka par 10 jours lay kii ñaari euh, mois jullit beeg bu Grégoire bi ah mu ngi noonu ndax tey le 7 alors que biñ ko defee daaw c'était le 17 février euh, vendredi 17 février waaw tombé woon le 26 rajab 1444 walillahi alhamdu wal minna kon tey la bés bi dellu si waat at at mi dellu si waat eh, yal na borom bi def mu ñu koy fekk fekk la ci lu ko neex ak li nga xam ne moo tax mu daal di ñuy bind eh, loolu yomb na ko yal na ko boroom bi def waaw dañu àggale ko nii gis nga fay kon eh, bon <laughs> bi kon yaa ngi ci hadith numéro cinq cent vingt six at mi at mi def nañ ci yàlla masha Allah jàng cinq cent vingt six hadith <laughs> boo ci boolee bu tay bi <laughs> hmm? loolu xéewal la fay ma sha allah ma sha allah allah yu barik yal na boroom barkel <laughs> waaw eh, dangaa bëggoon ñu gënoon a accélérer affaire bu jóg accéléré comme nañ defoon euh, kii Nawawi yeey kii arba'in yi waaw boobu moom bu doon loolu pare nañ ko moom waaw boobu baat ak baat la woon waaye bon nii la ko boroom bi bëgg nii la gën a insha allah kon nag hadis bi kon tey ginnaaw loolee ñu war jàll ci xadiis bii di cinq cent vingt six mu ne wa an Amr ibn mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tudd Amr ibn Taghlib Amr ibn Taghlib imaamu Nawawi rahimahullah comme lim jële woon engagement ca euh, introduction ba muy mëmbëstal bunt bi léegi am na baat yoo xam ne dama koy leeral mu koy leeral nag ngir nga bañ a juum nan lañ koy dabtoo mu ne bi fatxi taa yi taa bi naan ta bul wax tu taglib bul wax bul wax tu bul wax tuuxu bul wax ti déedéet tagh waaw te bu ko def sukkoon nit tagh fathi ta il musanna bi nga xam ne ñaari tomb la am ko ci kaw waaw booy ñaari tomb yi faw ci kaw kon nga bañ a juum ak tomb ci suuf mu yaglib déedéet faw ko wa iskanil ghayn al mu'jama après araf bi ci tegul ginnaaw taa bi muy ayin bu am tomb moom lañ naan ghayn al mu'jama wa kasri laami ginnaaw araf boobee di xayin bi laam bi nga def ko li ba ko def lu bu ko def la li waaw muy taghliba radiyallahu ta'ala ndax mamnu' min as-sadr wa an Amr ibn Taghlib non wa an Amr ibn Taghlibi non wa an Amr ibn Taghliba radiyallahu ta'ala anhu mooy Amr ibn Taghlib an-Namari al-Abdi al-Basri bokk ci waa Abdul Qays tribu bu mag boobale eh, eh, radiyallahu anhu taaliba la woon ci yonente bi alayhi salatu wassalam mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam utiya bi mal dañ koo indil alal yonente bi alayhi salatu wassalam eh, dañ koo indil alal du ko dikkal muy alal joo xam ne soit ay or la wala xaalis wala yu mel noonu aw sabiin wala boog mu nekk loo xamante ne nii sab yi mooy ay ay ay ay prisonniers yuñ jàpp ci ci ci xare waaw moom lañ ko indil moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam en tout cas daa indi am na alal ju ko dikkal léegi nag ban façon alal la woon soit mu nekkoon alal ji nga xamante ne mooy alal wala mu nekk rek ay jaam yoo xam ne moom lañ ko indiloon waaw léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la. la deme yonent bi alayhi salaatu salaam fa qasamahu mu daal di koy séddale fa mu daal di koy séddale mu daal di koy séddale fa ata rijalan mu am ay góor ñu mu jox ay nit ñu mu jox ci saxaabaam yi wa taraka rijalan mu bàyyi ñeneen ñeneen góor yoo xam ne joxule waaw mu jox ñenn ñu joxul ñeneen léegi nag bi mu defee lool fa balaghahu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu daal di koy jote comme xabaar que na anna alladhina taraka ñi nga xam ne joxu leen de bana leen atabu am na ci ñoom ñoo xam ne xunnu nañu <laughs> waaw xunnu nañu de mooy ñu ngay kaas <laughs> waaw ah <laughs> ñu ngay kaas ñu ngi plaindre daal waaw ah, waay day daal di xutba yi nag ci minbar bi la ko doon defee ta'ala mi nga xam ne moo kawe summa asna alayhi mu daal di koy bàkk summa qaala ginnaaw gi mu ne amma ba'd waaw mu ne ginnaaw gi amma ba'du waaw ginnaaw lii ginnaaw sant yàlla gi bàkk yàlla gi amma ba'd waaw ginnaaw lii fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah inni la u'ti ar-rajul man de dinaa jox nit wa ada'u ar-rajula bañ a jox keneen bàyyi ko te walladhi ada'u ki nga xam ne joxuma ko moom laa bàyyi ahabbu ilayya min alladhi u'ti ki ma joxul moo ma gënal ki nga xam ne moom laa jox <laughs> walakinni waaye man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam u'ti aqwaman damay jox ay ay ñoñ ay nit lima lu tax ndax lima la ko waral mooy ara fi qulubihim li nga xam ne moom la ma borom bi wan ci seen xol ma gis ko min al jaza'i wal hala mu ne al hala'u ca mu ne huwa ashaddu al jaza'i <laughs> ne kon yenent may li ndax li ma bi wan ma gis ko ci seen xol yi min al mooy jaza' ah jaza mooy ak mune ne al mooy al hala'u huwa ashaddu al jaza dara jaza mooy ak xunnu waaw ak nekk koo xamante ne nii hein nit ku nekk koo xamante ne nii ak dojar nekk koo xamante ne nii du du dal dalut impatient la def impatient dawul euh, euh, bëgge euh, bëgg daal affaire yi waaw moom dalul dara waaw moom daal nañ koy jox daal waaw léegi nag mu ne loolu ma gis nag ci xolu ñenn ñi ci xolu ñenn ñi nga xam ne ak ennui ak ennui moo leen dugg bu ñu leen joxul ak seen xol yi niñ mel nga xam ne lépp daanaka ñoom mooy diine ju ñàkk xamuñu ko nañuy am rek waaw mu ne loolu nag mu ne loolu nag moo tax waaw loolu ma gis wal hala kon ala ala ala mooy bi gën a kawe ci mbir yi waaw mooy ak caalit voilà wolof danaan ak caalit ndax li ma gis ci xolu ñenn ñi ak caalit <laughs> waaw boo ko joxul mu saalitan waaw te nag bu saalitee noonu xol bi mel noonu la làmmiñ wi di mel waaw day day xot day xat waaw day xat lool nekk nga gis ne kii euh, euh, euh, ñàkk jox giñ ko ñàkk jox wa vraiment touché na ko waaw muy xunnu nag tekki xunnu <laughs> nee na loolu nag borom bi won ma moo tax may jox ñu mel noonee wa akilu wa akilu ma daal di bàyyee aqwaman ay nit ilaa ma ja'ala allah mooy ñi ma joxul nag ñooñu ma bàyyee leen ilaa ma ja'ala allah ak la yàlla def fii qulubihim ca seen xol ya min al ghina ci ak koom waaw borom bi daa def seen xol koom waaw fàttel bul fàttalekul fàttalekul eh, ghinal Eh, eh, eh, laysa laysa li nga xam ne mooy alghina bi kasrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs waaw ak al-faqru al-ghina ghina al-qalb wal-faqru faqru al-qalb li mu waxoon Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu mu ne ñenn ñi nag ñi ma bàyyi ñoom dama leen a bàyyeeg la yàlla def seen xol ci ak li nga xamante ne mooy ak doylu am na riwaaya yi dinañ ci ñëw. ndax fii xam na fii la def am na foo xam na riwaay yoo xam ne xanaa mooy ak doylu voilà <laughs> ñaar yëpp jub nañu comme ni al imaamul xaafiz ibnu hajar rahimahullahu taala daal di wax bi muy saraa loolee mu ne kon li ñooñu dama leen a bàyyi bàyyee leen li yàlla def xol min al xinaa wal ci ak koom ak yiw mu ne minhum ñooñee nga xam ne du ma leen jox bàyyee leen li leen yàlla defal ci xol mu ne ñooñee bokk na ci Amr ibn Taghlib bi Amr ibn Taghlib ci biir discours bi ci biir sermon bi la nent may saab saab ne Amr ibn Taghlib ci ñooñu la bokk Amr ibn Taghlib ne <laughs> mu ne fa wallahi qaala Amr ibn Taghlib mu ne Amr ibn Taghlib nee na fa wallahi maa ngi wat ci yàlla laa wax maa uhibbu bëgguma jamais anna lii bi kalimati rasulillah may jënde may am weccoo kaddu yonent bi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xumurun naam buñ jëloon trésor mooy jëréen yu xonq yoo yële ta cher nga xam ne ñooy li gënoon a màgg ci alalu arab yi jamono yooyu ku ma ci joxoon loo ma ci man di jox ne ma kaay euh, ma jox la lii yonent bi alayhi salaam léegi yow lii mu la wax man ma moom ko man te yow nga jël jëleem yooyee alal joojee ma bañ du ma ko jëndee loolu waxu yonent bi alayhi salaam bii mu ma seedeel doy na ma sëkk ku ma doon jox àddina ak la ci biir ba bañ àddina te te jàpp ci waxu yonent bi alayhi salaam ci seedeel bi <laughs> mu ne la ko waaw <laughs> akbar ñi ñooy ñooy al ulama de ñi nii de <laughs> waaw waaw solo na ko al-Bukhari yu muy al imaam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari la ca suuf al-hala'u huwa ashaddu al-jaza'i wa qiila ad-dajar gis nañ ko al-imaam al-haafiz an-Nawawi léegi kon mu ne rawaahu al-Bukhari léegi laaj bi mooy est-ce que imaam al-Bukhari kese ko solo ñu ne la déedéet sëriñam solo na ko dal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ah. rahmatullahi ala aljami alimamu alboxari benn bërëb kese la ko indi benn non pas benn bërëb non bërëb yu bari la ko indi li may wax ni indi na ko ci kitaabu fardul xumus baabu ma kaana annabi sallallahu alayhi wa sallam yu'ti almu'allafa qulubuhum wa ghayruhum min alxumus waa indi na ko ci kitaabu tawxiid baabu qawlillahi ta'ala innal insaana xuliqa haluu'a waaw mooy al al hala'u mooy nit dañ koo bind ci yambare waaw mooy loolu façon jikko yambare la <laughs> waaw mooy nekk fi di xunn ko waaw bu amul rek nga dégg ko ak gaaw a bàyyee koog wala wala dox nangam ak nangam yambare gu nekk ci moom mooy haluu'a innal insaana xuliqa haluu'an foofu it daal dina ko fay indi kon ci foofu imam al imaamu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala hmm. léegi euh, kon al imaam léegi buñ ci jëlee ak ak ak ci kitaabul jumaa voilà baabu man qaala fil xutbati ba'da sanaa amma ba'du <laughs> buntub ñetti bërëb yooyu la koy indi kii wax ci àjjuma ji ginnaaw bi mu waxee par ne amma ba'du kon al imaam al haafiz al Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibraahiim ibn al Mughiira ibn Bardizbah al Ju'fi al Buxaari rahimahullahu ta'aala kon buñ jëlee ci kitaabu tawhiid baabu qawlillaahi ta'aalaa innal insaana xuliqa haluu'an mu ne haddasanaa Abu Nu'maan mu ne al-imaam al-haafiz al-Buxaari mu ne haddasanaa nettali Abu Nu'maan di Muhammad ibn al-Fadl as-Saduusi al-Basri moom moo gën a siiwee ci Aarim rahimahullaahu ta'aalaa kon qaala mu ne haddasanaa Jariir ibn Haazim mu ne ki ñu nettali mooy Jariir ibn Haazim di Jariir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillaah al-Azdi al-Ataki al-Jahdami al-Basri rahimahullahu ta'ala an al-Hasan moo ko jëlee ci al-Hasan da ngay xam ne bu ñu jooyalee ci biir taabi'iin al-Hasan nga gis ci kii yu euh, càllale yi ñu naan al-Hasan wala ñuy nettali dara ne al-Hasan nee na kooku mooy al-Hasan ibn Yasaar euh, muy al-Hasan ibn Abil Hasan hmm? Hasan ibn Yasaar al-Basri Abu Sa'id al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah euh, nga xamante ne ni yaayam mawlaatu la woon ci yaay ummu salama moo tax moom yaay ummu salama daal dina koy am na sax ñu ne moom doon na ko yor voilà ndax fa la ne woon euh, ndaw ndaw jaloore waaw Abu Sa'id euh, al-Basri ne woon na mi dina ne ginnaaw gi euh, fi nga xamante ne dafa la juddoo Basra la ne woon ba fële génne àddina mooy al imaam al Hasan al Basri mu siiw mi rahimahul mooy an al Hasani rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Amr ibn Taghlib voilà mu ne ki ñu nettali mooy Amr ibn Taghlib gis nañ ko sànq mooy an-Namari al Abdi al Basri nga gis ne kon tallale bi waa Basra ngo ñoom ñëpp waa Basra lañ bila bila istisna ci loo xam ne amul excepté ñëpp ñii waa Basra lañ tallale waa Basra ngo ah, kon Amr ibn Taghlib ndax moom foofu la mujjoon dëkk voilà al-Abdi al-Basri foofu la euh, euh, mu génn àddina euh, ginnaaw année quarante yi radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon mu ne annahu qaala ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam maalun fa'ataqa qawman wa mana'a aakharin fabalaghahu annahum atabu faqaala innii u'tiya ar-rajul wa ada'u ar-rajul walladhii ada'u ahabbu ilayya min alladhii u'tii unti aqwaman lima fi qulubihim min al-jaz'i wal-hala'i wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim min al-ghina wal-khayr minhum Amr ibn Taghlib banim jeexe gis nga euh, riwaay bi wute naan bi nga xam ne moom la euh, moom la euh, Riyaad bi indi Riyaad bi bi mu indi mooy dëgg dëgg bi nekk ci kitaabul jumaa voilà baabu man qaala fil xutbati ba'da sanaa'i amma ba'du fa man haddasanaa Muhammad ibn Ma'mar al imaamul Buxaari mu ngi ko jëlee ci sëriñam di mu ne nettali nañu Muhammad ibn Ma'mar di ibn Rib'i al-Qaysi wa Abu Abdillah al-Basri al-Bahrani rahimahullah qaala mu ne haddathana Abu Asim mu nekk ñu nettali ma Abu Asim di ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani moom moom maam ji yi seen tur yi lii la kii lay jur kii tudde kii kii jur tudde ko <laughs> ad-Dahhak dégg ibn Makhlad doomu Makhlad Makhlad di doomu Dahhak Dahhak di doomu Muslim Muslim di doomu Dahhak gis nga mooy ku di am doom rek yow sa baay nga koy tudde <laughs> xoola Dahhak eh? bii nii sëriñ imaamul Buxaari kii sëriñu sëriñ imaamul Buxaari Abu Asim an-Nabil ah bàyyam Maxlad la tudd bàyyi Maxlad boobu tudd Dahhaak bàyyi Dahhaak boobu tudd Muslim Muslim boobu bàyyam tudd Dahhaak ash-Shaybani al-Basri Abu Asim Asim an-Nabil rahimahullahu ta'ala an Jarir ibn Hazim qala sami'tu al-Hasan yaqulu rahmatullahi alayhi haddathana Amr ibn Daghlib anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utiya bi maalin aw sabi gis nga biira fa qasamahu fa a'ta rijalan wa taraka rijalan fa balaghahu anna alladhina taraka atabu fa hamida allaha thumma athna alayhi thumma qala amma ba'd wada'u fa wallahi inni la uti rajula wa ada'u rajula walladhi yada'u ahabbu ilayya walladi ada'u ahabbu ilayya mina alladi uti walakin uti aqwaman lima ara fi qulubihim min aljaza'i walhala' walakin aqwaman ila ma ja'ala allahu fi qulubihim min alghina walkhayr fihim amru ibn taghlib fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hurun na'am alhamdulillah man taaba'ahu Yunus mu Yunus ibn Ubayd Dinar al ah, kon nii la ko al imaam al-Bukhari rahimahullah daal di solo kon eh, léegi ñu ñëw ci lu gàtt ci hadis bi ana ban lëkkaale d'abord ana ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi dañ naan la hadis bii de lëkkaale bi mooy li yonent bi alayhi salaatu wa al-qanaa baabul qanaa waaw buntub doylu ak alaafaaf doylu yonent bi alayhi salaatu nee na man damay jox ay nit di bàyyi ay nit alors que ñi ma joxul ñoo ma gënal ñi ma jox lu tax fan mooy istishhad bi lan mooy wane lan moo dëpp dëpp kaale ba bunt bi ndax mu ne wa akilu aqwaman damay bàyyee ay nit ak ila ma ja'ala allahu fi qulubihim min al-ghina li yàlla def ci seen xol ak koom beneen min al-ghana ak doylu wal xayri ak yiw waaw ñooñee yenent saa salaam nee na ñi mel noonu ñoo ma gënal ñi may lool loolu rawul loolu ci ci wallahi yonent lay ku yonent lay saa saam sopp na nga mel waaw na mu sopp laa gën a sopp te way doy la yàlla def ci seen xol mooy la minal ghina beneen minal ghina ci ak doylu waaye ak koom bi mu ne woon sànk comme niñ ko waxee al ghina ghina al qalb wal faqr faqrul qalb waaw ak koom mooy xol la richesse du cœur c'est ça la la véritable richesse mais la véritable pauvreté est la pauvreté du cœur waaw ah. ah. waaw ku sa xol pauvre kooku bu amoon lépp àddina yi du feeñ waaw mais ku xolam riche mu ñàkkoon lépp yi du ko tey dundoom neex waaw ah. kon loolu mooy lëkkaale bi ak bunt bi waaye ginnaaw loolu xadiis bi lan lañu ciy jànge ci lu gaaw Seydina Amr ibn Taghlib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne yeneen tubaab yi saa saam de utiya bi maalin aw sabi fa qasama yeneen tubaab yi saa saam dañ ko ndil alal wala ay captif ñu ñu jàppoon ci xare mu daal di koy ay jaam mu daal di koy séddale loolu dañ ciy gis tabeeg yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw li mu waxoon gars yi ne bañ ko acculé keroog Hunayn topp ko topp ko <laughs> ba ni nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah ci la ba daal di kaalaam gi ñu daal di koy jël <laughs> mu ne jox leen ma sama sama ridaa gi sama kiiwu kaw jox leen ma war naa ci yàlla ne bu bu mbir mu toloon ni euh, montagne yi wala garab yi tamit ci xobu garab yi ci alal lépp laa leen di jox. te du ma fekk wala tajiduni baxila te du ma fekk ma nekk ku loo jë jox leen ma sama sama kii <laughs> sama mooy yeneen bi salaam noonu la meloon kaana ajwad an-nas li ibnu abbas wax radiyallahu anhuma moo gënoon a tabe ci li gënoon a mooy bu ah, weeru koor bu jànganteeg Seydina Jibril ñuy réviser li nga xam ne mooy alquran ajwad an wa kaana ajwada min ar-rih moo gënoon a tabe ngelaw lu ñu sànni xam nga ngelaw lu ñu sànni du def sélection waaw ndax waamee xéewalu yonent bi alayhi salaam deful sélection waaw gaa yi koy caricature saa gaag nga ne ñépp teewul mu leen di sotti ay yiw waaw ndax moom mooy al-Qaasim inna huwa al-mu'ti joxe moom mooy séddale waaw du def distinction waaw moo tax noonu la doon def te gis nañ hadith Seydina Hakim ibn Hizam fakrish yaa fay <laughs> yaa ñu wattale hadith bi jiitoon hadith bi ngis bii paas Seydina Omar Seydina Abu Bakar Seydina Omar radiyallahu anhuma ata yi da doon ñëw ñu woo Hakim ngir jox ko ko walla mu bañ ba Seydina Omar ne yaa ma'shar al-muslimin ushidukum ala hakimin anni a'ridu alayhi haqqahu alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadha al-fay nooy al-fay alal yiy jóge ci xare yeeg ci yoo yële suuf ya nga xam dañ koo ubbeeg yooyu loolu lii yonent bay saa saam doon def ñaari xalifaam yu mag yi nga xam ne nee woon na iqtadu billadhayni min ba'di Abu Bakr wa Umar comme ni mu nee ci saxiixay yonent bay saa salaam ne roy leen ci ñaar ñi nga xam ne ñooy ñëw sama gannaaw di Abu Bakr ak Umar radiyallahu anhuma ñu jaar fi yonent bi alayhi salaatu salaam jaaroon di dellu ci li ñu waxoon foofu mooy alal yooyu du alalu yow du sa alal ba bu ñëwee nga daal di koy garder képp ku ci am ak war nga ko cee jox waaw ngay xool ban couleur politique la bokk est-ce qu'il de mon parti ou loolu waroo ko xool képp ku tàmbale xool loolu mooy tàmbali na dëgg waaw loolu mooy mandarga bu rëy ne kii ku dëng la waaw mooy kooku dafa am feebaru xol ndax lii nga xamante ne alalu ñépp la ñi ci am àq du leen ko jox su suuf selon ban couleur politique ban opinion la yor ak nan lay gise moom li muy yore réew mi wala li mu yore fii ak yooyu wal iyaazu billah yeneen tubaab saa saam daal di koy joxe waaw fa qasamahu mu daal di koy séddale nan la ko defee fa a'ta rijaalan wa taraka rijaalan alal yooyu mënoo ci jox ñëpp moo tax dafa am sens des priorités loolu yi dañ ko ciy jànge dafa am waaw dafa am de bu kenn yaakaar ne am na yoo xam ne bu ñëwee mënoo ko dajale ñëpp te loolu ci kaw noonu ci ngay gisee système allocation yi nga xam ne daa amoon ci jullit ñi moom la Seydina Abu Bakr ñoom Seydina Omar doon def loolu c'est ñun dañoo xamul suñu diine xamuñu dara ci mbir yi ba moo tax bu ñu bi bi euh, bu dee wolof la bu ñëw France gis gars système d'allocation familiale yeeg yooyu yooyu moom day foog ni ñii ñoo ko créé lii boo tax boo ko wax ci l'islam ba ne lii système allocation yi nga xam ne Seydina Omar da ko doon jox ñun Seydina Abu Bakar dañ doon jël ku nekk di diwaan xam ku nekk recenser nit ñi xam ku nekk ñaata nga lañ la war di jox selon sa ancienneté ci wàllu l'islam ak sa jaloore yi fi def ak yu mel noonu ñu lay jox selon loolu